al ashaj abdul qays kanta moom deful ni ñu def dafa xaar jël taawam dem ci géléem gi mu waroon gawar gi mu waroon fa mu def bagage am yi mu daal di leen teggi jël yi ñaari yére yu rafet waaw rida ak isaar yu rafet daal di échanger wu échanger yére yim solo wallah <laughs> waaw mooy dem ci boroom xam-xam bul ñëw ak sa tenue noonu wala nga ñëw yére yu xamante ni c'est pas présentable waaw booy dajeeg boroom xam-xam bokk na ci teggin yi sa col ko nga defaraat ko waaw ba pare nag laañ daal daal di xeeñ neex yooyu yëpp ay teggin la moo jataay booy dem ci jataayu xam-xama yem ba pare nag nga teg ci nga am njàpp waaw yii yépp ay teggin la yoo xam ne euh, bari na ñoo xam ne respecté tuñu ko wala sax fi ñu njëkk a wax mooy parce que lu tax parce que ju bari dañ koo xamul sax waaw nga ne ma hé yow léegi yow sa yii nii ngay wax nii c'est bien beau mais fan nga jële sa sa yi nga naan dañ koo war a respecter pourquoi boroom xam-xam bu ñu fay dem yii ngay wax nii ah ma ne la très bien waaw xoolal premièrement mooy li jëm ci wàllu sol ko gi kii wan nañu ko te dinañ gis li ko yonent ma lay di wax waaw li tax mu ràññee ko parmi ñépp te loolu jikkoom la ab jikko la bu ne fi moom moo tax mu doxale noonu waaw mu ràññee ko ci biir mbooloo mi moom ba ñépp ñëwee di njëkkante di ñëw waaw ndax ñooñu ñoom loolu lañ gisoon waaw mooy ñoom daal yonent bi alayhi salaatu salaam ngi léegi moom amatul xaar comme si nañ ñu gaaw daw kanta moom mu négandiku waaw mu négandiku léegi nag bi nga xamante ne ci ci la négandiku sol ay yéreem nag yére yu rafet daal di ñëw nag ci yonent bi aleyhi salaatu wasalaam agsi ah dem ci kon gëléemam génn fa ca saag bagage am ya jël fa ay yére yoo xam ne yu rafet mu daal di koy sol yu set ndax yére yim soloon bii ñu agsee fii poussière bi ak voyage bi moo tax nit ku voyage yi surtout jamono yooyu boo agsee ñëpp dañuy xam ne dëkkoo ci dëkk bi waaw da ngay poussière looloo jaaxaloon saxaaba yi radiyallahu xaj ci xajriisu xadiisu Seydina Jibril bi alayhi salaatu wassalaam mooy moom dafa ñëw non seulement kenn xamu ko ci dëkk bi waaw kii kenn xamu ko mu agsi te ni mu agsee gisuñu asaru safar ci ci ci ci yaram yi ak ci yére mu solo ndax ci yoon waa joo xam ne doxandéem la jóge fële ñëw mooy de toute façon fi ngay jóge jege nga jaar ci désert bi xuus désert bi agsi ba pare nga ñëw mais mel ni waaju génn ci biir këram fii dugg si yére yu weex tal affaire bi gin nee na yokku jaaxle mu ñëw laaj laajam yooyu doon laaj mal islaamu mal imaanu mal ihsaan masaa waaw léegi ba yonent mi alayhi salaam tontu woon ko mooy lañu xame ca imaamatu jibril non non imaamatu jibril xadiisu jibril alayhi salaatu wassalaam waaw kon nag Euh, yonent bi alayhi salaatu salaam daal di dal di da mooy euh, mooy kon ku ku ku ku ku jóge voyage yu toll noonu en général noonu dangay poussière loolu nag la xam mooy nii nii du lu présentable du nii lañ war a ñëwee ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam kon nag moo dal di ndëgëndëku waaw mu dëgëndëku génne li nga xamante ne nii mooy hein mooy ay yéreem yu rafet daal di leen sol ñëw nag ci aleyhi salaatu wassalaam summa ata nabiyya sallallahu alayhi wa sallam fa qaal mu ne fa qaala lahu bi mu agsee nag yonent bi aleyhi salaatu wassalaam xool ko mu agsi dinañ gis yeneen riwaay yoo xam ne da ko toogloo ci wetam waaw mu ne ko inna fiika xallatayni yuhibbuhuma allahu wal xilmu wal ana mu ne ko dëgg-dëgg de nekk na ci yow nekk na ci yow xullatayni mooy ñaari jikko moo tax tey xislatayni ci beneen riwaaya am nga ñaari jikko yoo xamante ne nii yuhibbu foofu dane yuhibbuhuma allahu wa rasuluhu waaw comme ni mu newee ci riwaaya imaam al bayhaqi rahmatullahi ne ko am nga ñaari jikko yoo xam ne ci riwaay imaam abu daawud bi yuhibbuhum allah suñu borom subhaanahu wa taala daf leen a sopp mel ni mu ne ko waa mu ne ko am na ci be biiwu dana ñëw rek ne ko alxilm wal ana mooy teey alxilmu xel mu mooy xel mu ñaw ak xel mu rafet ak xam ni ngay jëflanteeg nit ñi muy xel mu rafet mu moo am wan ana akuk teey waaw ñàkk parax parax waaw waaw ñàkk parax parax yi waaw mu daal ñàkk parax parax yi mooy ak teey loolu ñaar yii xel mu ñaw mooy dal wuy ah, lewet teey ba pare dal loolu ñaar yooyu yépp am nga ko waaw léegi nag euh, mu ne ko moom al ashaj rahmatullahi alayhi mu ne mu ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam yaa rasuulallah ana ataxallaqu bihima amillahu jabalani alayhi alayhima mu ne yonent bi alayhi salaatu salaam mais eh, eh, ñaari jikko yi nga ma seedeel ne buur yàlla daf koo sopp ci ma loo xamante ne nii maa ko fexe jikko wóola hein hein maa ko fexe jik lu ma jikko wóola wala boog dafa nekk loo xamante ne nii ah mooy ne rek euh, euh, bon ah loo xam ne buur yàlla moo ma ko mooy lu ma buur yàlla defal la ma juddoo woog noonu noonu ma juddoo noo mooy noonu ah est-ce la yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ne ko déedéet ne ko ne ko ne ko li am ba des mooy balillahu jabalaka alayhima ne ko buur yàlla moo la mooñe noonu yow bi la buur yàlla yi bind dalaa mooñe noonu ñaari jikko yooyu loo alxilmu teey ak al anaa dal ak ànd ak xel mu rafet yow buur yàlla dalaa mooñaale loolu loolu la bindaale ah qaala al ashaj ne abdul qays alhamdulillahi alladi jabalani ala xallatayn yuhibbuhuma allahu wa rasuluhu mu ne alhamdulillah ay waay alhamdulillah man al ashaj alhamdulillah aqulu alhamdulillah maa ngi naan alhamdulillah